waafaqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabul awwalu fil xalq fi tatimma wa ba'duhum qad gharrahu shaytaanu a'aadanaa min kaydihi rrahmaanu fi shiddati zuhdi wa kathrati l-wara' wal wa'di bil inzaari in shay'un waqa'a sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy wax juróomeelu façon boo xam ne ñoom li li leen wor ana moo leen wor bul fàtte ne ba mu koy ubbi waxoon na ne mucc wallahi gis nga wucc mucc ci woru bokk na ci li nga xamante ni mooy li gën a jafe ci mbir yi waaw ci jamono ji léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañu wax ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ñeenteel léegi nag muy ñëw ci juróomeel boo xam ne moom mooy borom aj gi moo doon ñeenteel ki nga xam ne moom looloo ko wor moom alal ju lewul di alalu réew mi nga xam ne moom lay sàkku ji alal ji ñépp bokk di ci demee Makka ñu koy jox mu naan duma ci lenn dañ maa may te ku ma may ma jël loolu génnewula ci de parapluie ngay ut lu la muur lu la lu la loolu génnewula ci mukk loolu génnewula ci suñu euh, sëriñ bi ne am na keneen wa ba'duhum lenn li ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne dañoo woru xam nga kan moo ko war xad xarrahu dëgg-dëgg war na ko ak shaytaanu muy iblis shaytaane mu bon mu féttërlu ko mi te nuuru ci alkande teeni alkande moom moo mële moom moo ko war aadana waay waay yal nañu borom bi musal min kaydihi ci ay pexem moom shaytaane yal nañu ci musal ku ñu ciy musal ci pexem shaytaane arrahmaanu borom bi nga xam ne moo fees dell giir ma waaw nan la ko saytaane ware waajoo jële wala gaayoo yële fii shiddati zuhdi ci tarug ne day dëddu àddina waaw foo ko gis lu bari mu tere ko boppam xañ ko boppam di ko wane nag ngir nit ñi ne siiwe loolu wala waraan ak ak sàmm lu ñu ne nii moom mu ne ay na cey sa moo fi dekkil wilaaya de léegi kii moo seet la waaw wa kathratil wara ak bari ne day day day day day day day day sàmm wal wa'di waaye iblis jaare ko di ko di ko di ko wor ci li nga xam ne mooy waaraate gi muy def bu dee daa am rajo bu muy ne di waaraate wala tele walla këram sax wala lu muy def ci internet bi iblis jaar di ko fay jaare nag wor ko ci waaraateem googale bil indaari nee na day xupp nit ñi nag in shay'un waqa bu dara xewee mu jël micro yi bu dee ab imaam la mu taxaw ci ca min barba waaw ajjuma média yépp ñëw di ko médiatiser xutbaam daanaka saa su ne à une lay nekk waaw te moom it loolu la ciy sàkku moo tax li kenn mooy yooyu sujet yu mel noonu lay dugg yi nga xam ne ça vend du papier waaw day tax journaux yi di jar gars yi loolu lañ bëgg dégg moom imaam bi ci yooyu la jëm waaw te dara yàlla taxul Iblis a ko war allahu akbar wala waajay jàngale ko këram wala ca rajoom wala nit ñi di ko dar wala fu man di dekk mu nee na day xupp bu dara xewee rek in shay'un waqa nga gis xam ngeen ne lii xew-xew bi xew jamono jii du jaaduwul ngóor jigéen gi war nañu cee wax waaw di xupp nit ñi di leen waar waaw xam ngeen ne caaxaan yi ngeen nekk jamono yii xaw ma da ngeen di coupe mondiale ak da ngeen di lu leen neex xam ngeen ne moos yëgadi gi ngeen newee waaw bu dara xewee rek nga gis ko mu commencé nag di di di di day waar nit ñi waaw ndekete yoo ak Iblis a ko nax waaw ndax xam na ne fii c'est le moment comme que nit ñépp lii lañ bëgg moom lii xew na c'est à la waaw ñépp a koy def boo duggee ci sujet yooyu di ko dénoncer gars yi yow mooyu yu xaram ah. ak loo xam ne baaxul mais comme que ñun ñu bari dañ koy def te ñenn ñi dootuñu waxati. mel ni mbir mi daa far baax moom mu jaare ca nag Iblis ne ko acca c'est le moment nag ay wa saisir le balle au la balle au bon waaw waay waay sa waay profiteel nga jaar fii duggal ma gaa yi gaa yi xam ne moom ni tudd ñu caaxaande waaw dëkkate yoo Iblis a ko ndax ci waaraateem goo gële xuppeem goo gële bu dara xewee mu ne waajooju di jaay tamit bari Euh, taru dëddu àddina ak bari euh, sàmm taraahu nga gis ko nag yi mu ne voilà taraahu ya ba aklaqa ma qad shara'u likay yaqula an-naasu hadha al mu ne ba loolu nag di ne daa dëddu àddina te waxoon nañ la dëgg-dëgg luy dëddu àddina de waaye comme que xamul ndax Iblis a ko wor waaw léegi nag muy jaay ne daa dëddu àddina gu rëy ba moo tax taraaxu nga séen ko di ko gis ya ba ak la maa xat shara'u muy bañ di lekk li nga xamante ni nii kat shara'u mooy yoonal nañ ko boroom xam-xam yi jëli nañ ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def ko ci seen téere yi ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de moo daganal lii alquraan a daganal lii moo tëral lii ne lii de dagan na lekk leen ci waaw yaa ayyuhan naas non yaa ayyuhal ladina amanu ko xamante ne ni yaa amanu kulu min min tayyibati ma razaqnaakum suñu boroom ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëgg lekk leen ci yu teey yi nga xamante ni maam maa leen ko daganal waxoon ne yonent yi yaa ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibaati wa'malu saalihan inni bima ta'maluuna aliim yéen ñi nga xamante ni yéenay sama ndaw yi aleykum salaatu wassalaam kulu lekk leen min at-tayyibaati ci yu teey yi waamalu te day leen jëf dong saalihan yiiw inni man seen borom bi ma taamalu ci li di jëf aliim ku ko xam laa suñu boroom wax lii lépp daganal ñu gisoon nañ ko gisati ko ci suuratu eh, eh, ali imran qul man xarama zinata allahi waxal kan mooy xaraamal yooyu yëpp ñu gisu ko suñu boroom ne lekk leen waa wa famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur dox leen ci yoon yooni suuf si te ngeen dem ci ut lu ngeen dunde te ngeen lu ngeen di lekk ci xéewal yi mu fi def ah wa ilayhi waaye mu demee na ngeen xam ne ci moom borom bi an nushur fa lañ leen di pange foofu wala leen di dajale te foofu la leen di fayee léegi nag waa ji nag moom ne moom daa dudd àddina nga gis ko moom nag mu ne ah te daa sàmm moom li nga xam ne moom la borom bi daganal léegi nag moom mu ne loolu da koy da koy bañal boppam ya baa muy bañ ak la ma qad li nga xam ne ñoom de daal dinañ koy tëral daal di koy jëli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquran muy sharia bi yi dagan mu ne xañ na ko bokkam lan moo tax mu xañ ko boppam li kay yaqula dara fii mu ne ngir nit ñi bañ nit ngir nit ñi wax li kay yaqula naasu ngir nit ñi di wax naan hadal awra'u di ko joxoñ di ko dut baaraam oh diw jaay soxna diw moo di soxna jaara radiyallahu anhu coy way jële kii moo di suñu yaay ummu salama sayyidatu fatima ngo bint rasuli rabbil alamin alayhi salatu yooyoo ko neex hada kii al awra mooy ki gën sàmmoo ngi ci jamono ji wallahi moo raw aw maasam lool kese la ci ut siinoo mu duggee néegam foo xam ne moom dong la boo moywul bi mu jaaree fa kenn xamul jënd na fa xeeti lekk yoo xamante ne nii denc ko bu baax ndax day bañ nit ñi gis ko bu duggee néegam ci lay dóor ba ne kekk laa wax tëddi nelaw waaye bu génnee ci biti ñu koy woo añ ay yooyu di ko wala di ko yakkal di ko tegal bu ñëwee laal ci tuuti ñetti kudd la ciy tibb gaay na cam wala sax mu ne du ci lekk ndax lii nii moom ak ak ak ak sàmmoom ak dëgdu àddinaam tax na lii moom tere na ko boppam daal waaw nga gis rek mu jekki rek ne tere na boppam soos soos boo xam ne ñeex mu dagan la xar mu ñu rendi nga ne tere nga ko sa bopp du problème santé du problème dara nga gis ko mu naan damaa dëddu àddina moo tax te dara taxul mu def ko lu dul lu dul ut ci rek la nit ñay wax naan ah, sawaay moom al awra'u quoi <laughs> la ilaha illa allah waa ji waa jii moo gën a moo gën sàmbu sëriñ bi ne takat waa ji lii wama daral miskinu anna daaka daa un xafiyun qad sawaahu mu ne wama daraata xamul al miskinu le pauvre kii kay c'est le pauvre waaye le pauvre type waa ji nga xamante ne le machin moom xamul waa ji ne anna daaka këne muy def loole muy def bëgg ci lee tax mu bàyyi yu dagan yii xamul ne loole daa un aw wopp la ab virus la xafiyun bu sew boo xamante ne ak a naqaree détecté boo ko yóbbu kër docteur laboratoire yi ñu ko gis bu ñu ko scanneroon dugal ko ci tube yooyu yuy dugal ngir xool li la dal duñu ko gis daa un xafiyun